A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil A'raaf. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. wa jaawaznaa bi bani israa'iila al-bahra fa ataw alaa qawmin ya'kufuuna alaa asnaamin lahum qaaluu yaa muusaa ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala innakum qawmun tajhaluun suñu borooma ngay wax ci laayaab téeméer bi ak fanweer ak juróom ñett mu ne wa jaawaznaa ñu daldi jéggiloo bi bani israila ba leen firawna daal di toppee mu daldi di labal kon firawna waxoon na ne mu aali koy alak firawna ak la nga xamante ni moom la doon liggéey ak ay ñoñam ak la nga xam ne moom lañ doon tabax ka defar loolu lépp ma daal leen di alak nee na nag wa jaawaz naa léegi nag ma daal di bañ leen toppee ma daal di wuro jéggiloo bi bani israil waa bani israil albahra géej ga ba ni nga xam ne noonu la ñu muccee dee fa ataw léegi nag bañ muccee ci firawna léegi nag ñu daal di dikk nag ala qawmin ci ay nit ñoo xamante ne yaqufuna ala asnaamin lahum romb ay nit ñoo xamante ne nii ay xeet yoo xamante ne nii ñoom dañu nga bóof ci ay xërëm yoo xamante ne nii moom la ñu yattoon doon ko jaamu léegi nag ñoom bi nga xamante ne nii nag ci lañu gis loolu le qaalu ñu wax yaa Muusaa i yow Muusaa alayhi salaatu wassalaam ij'al lanaa ilaaha waay waay yàlla nag ñu defal ab yàlla waay kamaa lahum aaliha comme ñoom ñii ni nga xamante ne nii noonu lañ ame ay yàlla waay waay ñii nii ñu romb nii gis peuple bii xeet wi nii nga xam ne waaye xoolal rek waaye waaye ni ñuy sëgge ci seen yàlla yi <coughs> di leen jaamu kon nag ñun dang ñoo bëgg nga defar ñu yàlla boo xam ne dañ koy gis mu nekk nooyi ñu nit ñu mën a def ni ñoom waaw kama koom ni nga xam ne moom lañ am ñoom aaliha ay yàlla qaala seydina muusa alayhi salaam daal di leen tontu ne leen innakum dëgg-dëgg yéen qawmun ay nit ñoo xamante ngeen tajhaluuna na ngeen réer yéen boroom bi tabaaraka wa taala defal leen xéewal bu toll ni muccal leen ci seen noon bu mag bi nga xam ne ay siècle siècle ay jun ay ati ata ngi waa Égypte di leen di leen noot na yi fi sa jaar yépp di leen noot di leen def loo ay jaam léegi yow suñu borom muccal leen ci loxoy kooku amu ngeen lu ngeen ko au lieu ngeen sant ko ngeen robb ñuy mooy borom bi tabaaraka wa taala ngeen ne moom na ñu defal defal ñu yow ab yàlla comme ñu def comme gaa yi nii païens yi yi nga xam ne ñooy polythéistes yi mu ne kon daal yéen ay nit ñi xam ne vraiment yi ne riir daal inna haula'i xanaa xamu ngeen ne gaa yii di jaamu yi di bóof ci seen xërëm yi mu ma hum fi alku na ci li nga xam ne moom lañ nekk nii wa baatilun te neen la maakaanu yaamaluun li nga xam ne moom la ñuy jëf nii lii lépp neen la samp ay xërëm di ko jaamu samp ay système di ko jaamu yéen ngeen ne nañ leen utal loolu utal leen ay kii yu ngeen di commémorer ay statue yu ngeen di defar ngir di def ni gaa yi man di commémorer walla bu ko defee yéen itam ngeen am seen journée de xaw ma lan dee nàngam ak i nàngam loolu lépp yéen loolu mu ne leen loolu xam ne nag ñii lu neen la ñu alku lañ ñoom de ci lu ñu ne alkura wa baatilun te la li nga xam ne moom la ñuy liggéey qaala seydinaa nag muusa alayhi salaatu wassalaam ne leen a ghayra allahi abghikum ilaha leen waa yéen dama leen di laaj sax a ghayra allahi mais yéen nan ngeen mani a ghayra allahi ndax keneen ku dul yàlla abghikum laa leen di sàkkul daal ilaahan ab yàlla man dinaa leen sàkkul keneen ku yen di jaamu wuuteeg yàlla mi ma yónni man man Muusaa yéen yéen a ngi xalaat wa huwa ta moom faddalakum moo leen gënale alal ci seen niti jamono moo leen ci gënale ndax mooy yéen man mi mu yónni ci yéen man maay leer gi ci man la ko jaarale te yéen la wax ma ndil leen ko yéen borom bi dafa leen gëneen loolu ci kaw xeeti àddina bi yépp yi fi nekk léegi yéen amu ngeen dara lu ngeen di def naan ma utal leen naa wax seen borom utal leen ab yàlla bu ngeen di jaamu loolu lu yéeme la xam nga lii nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon comme ni ñu ko gisawoon bi ñuy gis ci xos watu dañuy gis suuratu tawba di suuratu baraa di suuratul faadiha ak yoo yële bi yoo mi alayhi salaatu wassalaam doon dem di dajeek waa Hawaazin ci gazwatu yi nga xamante ne nii mooy Hunayn keroog bi nga xam ne ci la lenn ci li nga xamante ne ci saxaaba yi doon dóor a tuub tuubeen yi doon dóor a tuub te jógoon Makka ne woon bañ rombee ca garab ga ba ñuy dem Hunayn ñu ne yaa rasuulallah ñu woo ko ci côté tali bi ci côté yoon yi boo boog yoon bi xàll wi naan ko ñu woowante naan ko yaa rasuulallah ij'al lana sallallahu alayhi wa sallam ij'al lana zaatu anwaatin kama lahum zaatu anwaat waaye yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye defal ñu waaye zaatu anwaat garab la xam ne comme niñ ko waxe woon waa Quraysh ak leen ni ci arab yi dañ ci doon dem di ko feetal bés ci at mi daa am bés buñ doon dem di ko feetal buñ demee dañ ci doon wékk seen jaasi yooyu ngir mu barkeel ko nekk fa fan bés bi yëpp après jóge fa nag ne jaamu garab ga ba ñibbisi ñoom nag ñu ne waa borom bi tee nga ñoo defal garab gu mel noonee comme ñoom ñii ni ñu ko amee woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne subhaanallah ci neen yi mu ne allahu akbar laqad kun laqad qultum walladhi nafsu muhammadin bi yadihi wax ngeen waat naa ci ki nga xamante ne nii bakkanu seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci loxoom kama qaala comme waxoon asxaabu muusa waa kër seydina muusa salaam li muusa lañu waxoon seydina muusa alayhi salaam de ne ko lana ilaahan kama lahum aliha ne defal ñu ab yàlla comme ñii ñu romb ñuy jaamu di buuf ci seen yàlla yi comme ni ñu ko amee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon innaha la sanan lii daal mooy yoon yi la tarkabunna sanana man kaana qablakum lii daal mooy yoon yi di ngeen topp di déem a xencu di déem a nekk di roy yoonu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ci lu bon ngeen leen di topp ci yu bon lañ newoon ñu ne ko waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko jublu ci wax ji al yahuudu an nasaara yi nga ci jublu mu ne moo bu ma waxul ñooñ ana lan laay wax lii rek la lool moo tax moom léegi boo la dara ci det moom 31 décembre nga wàcc Ndakaaru mu mel ni fii daal moom da ngay yaakaar ne ñépp ay chrétien lañ boo demee sax ci ka gën a yaakaare diine des fois nga fekk fa doom yaak ñooñu ñoom ñuy 31 décembre ne dañuy màggal juddoo koo xam ne dañ nekkat yàllaa ko jur wal iyaadu billah kon nag mbir maa ngi noonu ne loolu lépp mooy sanan yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne dinañ ko war def ñi nga xam ne ñooñu fi jiitu woon loolu la mu ngi nii nag allahu taala alam waaye am na beneen affaire gis nga gars yi ni ñuy woowe Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mooy ñoom yaa Muusa lañ koy wax yaa rasuulallah doonuñ ko wax yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li voilà ay yaa Muusa jaar ci ci ci tur bi quoi loolu lépp nag day wane ne ñii seenub yar des na voilà mooy seeni teggin des na moo taxit ñu mën a wax wax ju mel nii ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha takkat ña ko waxoon ca saxaaba ya doon dóor a tuub ci yonente bi alayhi salaatu salaam ba mu jógee Makka ubbi Makka di dem Hunayn ñooñu kat bañ koy woo waxuñ ko yaa Muhammad de dañ ne ko yaa Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam rien que foofu rek gaa yi leen raw fuuf ci wàllu côté teggin waaye loolu ba mu leen dalee yonent mi alayhi salaam daal di leen jàngal lool jàngalaate ko xeet bi ci seen gannaaw loolu mooy masu leen a dala te ñooñ leen doon dóor tuub voilà mooy ñi nga xam ne ñoom seenu tuub dëgëraguloon waaye de toute façon ñooñu moo dépassé nañu ñun ku ñu mën a xalaat rek ku dul saxaaba te doo yonent yow moom waaye yow la gën ku ci faatu ci nekk ci gëm yàlla moo la gën fuuf dépassé nañ foofu waaye lool mooy seenu njàlbéen la woon suñu boroom jaarale ko ci ñoom ngir jàngal ñu ko ñun tamit ba ñu xam ne yu yées yi ñuy def bi ku nekk di jaay ne maa gina niru le blanc le blanc mi nga xam ne gëmul dara ak tamit yéefér yéeg way mooy yàlla yi di leen niru indi lépp ci suñu réew yéeg yooyu di ko doxe nga xam ne seen programme la ñu seen programme yi mooy suñu programme dañuy loolu nekk lu dul loo xam ne day feddali waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nag du lay nga ne ah comme ko waxoon na ko garaawul kon nañ toog kon li defaa ah. ñu ne la noonoo daf koo waxoon ñi nga xam ne ñun ñii ñu daal di moytu dina am ñu ko def waaye képp ko ca na moytu gaaw ciy génn ndax kat na roy fa ñuy dugg rek fa la ñuy dugg kon nag mu ngi noonu le wallahu ta'ala kon suñu borom tabaaraka wa de leen wax nag di leen fàttali ñoom waa banu israil alayhi salaatu wassalaam ginnaaw lii mu ne wa ne leen <coughs> kon bi mu leen waxee ne moo yéen ndax yéen keneen ku dul yàlla ngeen bëgg ma sàkkul leen ko mu nekk ñëw ngeen di jaamu ta moo leen gënalee alal alamin dafa leen ay ngëneel yu bare ci seen ngaa jamono léegi wa iz anjaakum fàttaleku leen bi nga xam ne ci la leen borom bi tabaaraka wa taala ci xéewala mim leen def daal di leen muccal min aali firawn ci waa kër firawna de ak ak moom ci boppam yasumunakum ñu nga leen doon teg ay daan di leen gàll di leen mosal xam ne moo gën a yées ci mbugal yi li gën a tar yuqattiluuna abnaakum di ray ray yu ñaaw te gaaw abnaakum seen doom yi wa yastahyuuna ñu bàyyi mu duddu nisaakum seen doom yi seen liiru jigéen yi wa fi daalikum nekk na nag ci muccal gi leen seen borom bi muccal seen borom muccal balaa un nekk na ci muccal googu nekk na xéewal gu rëy rëy rëy min rabbikum bu dukkee ci seen borom azimun gu màgg màgg màgg waaye wa fi daalikum nekk na ci lool